baabu ta'kiidi wujuubi zakaati wa bayaani fadlihaa wa maa yata'allaqu bihaa walillaahi alhamdu wal minna kon ñu ñëwaat ba léegi ci kitaabul fadaa'il ci e, riyaadus saalihiin e, e, di ñëw waat ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre deux cent quinze baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra xadis bi mu jëwoon gis mu doon xadis mille deux cent cinq mu ne woon wa an ibni Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ahfu ash-shawaarib wa a'fu al-lihaa walillahi alhamdu wal minnata lool ci lañu moo doon jeexitalu suñu tome numéro cinquante-deux tey inshaa Allahu taala ñu war a ubbi tome bu bees di tome numéro cinquante-trois di ko ubbi yawmu sabti Euh, vingt et un euh, Ramadan mille quatre cent quarante-six bi madinati Villeurbanne al-Faransawiya euh, muy dëppook le vingt-deux mars deux mille vingt-quatre non deux mille vingt-cinq deux cinq ci atum grégorien incha allah samedi vingt-deux mars ci Ramadan nag muy samedi vingt et un Ramadan al mubarak naam ya Maryam Aisha mubarak Ramadan mubarak ñu war a kon ubbi chapitre bii di wax ci beneen mbir bu wuteeg liñ jóge woon waaw ñu ngi woon ca fitra yaak yu jëm ci yooyu waaye fii nag leneen lay wax moom ginnaaw fardiyatu waxoon nañ li jëmoon ci wàllu julli hmm? après ci la jàlloon après ak julli guddi naafile yi yooyu gënee lu taxaw julli guddi ak yu mel noonu ak ajjuma ak yu mel noonu duha yi la jëm ci julli naafile yi rawaatib yi génn ci yoo yële ak tamit le fait que li ñu sopp mooy def euh, sunna yi nga xamante ne mooy di ko def sa kër euh, gisoon nañ sax naafile koor ak yooyu yëpp duggoon ci fitra yi léegi nag mu dugg ci boo jëlee ci li nga xamante ne moom la boroom bi di lëkkale muy diggante bu waxee julli ba pare lan la ciy teg zakat wa aqimu salaa wa aatu zakat voilà lool nekk li nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala ñuy gis muy def ci alquran naka noon yonent bi alayhi salaatu salaam buniya al islaamu ala xams hmm? non ah, waxuñu boobu bi nga xam ne ci lay wax yi nga xam ne comme hadith ñuy gis fii nii. Eh, waaw moom la bu diyal islam ala xams shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat voilà mooy bi mu waxee iqamis taxawal julli lim ci teg mooy ita'iz zakat al imam nag kon moo ci tegu waaw waaw moom la Seydina Isa wax bam newee bébé alayhi salatu wassalam eh, eh, mooy que li ko bi digaloon bi salati wa zakati ma dumtu hayya waaw mooy ci julli ak li nga xamante ne mooy di zakatu saa su ne fekk borom ben koy may ak dund moom Seydina Isa ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wassalam kon zakat mooy li nga xam ne mooy ñaareel ginnaaw julli moo ci tegu moo taxit imam ginnaaw gi nag ci li ñëw ci wàllu zakat fii nag Eh, imaam indiwu fi buntu bi ngir wax nan lañuy mooy nan la ñuy génnee zakat loolu taxu koo jóg ci yan ci yan kii lañuy ñuy génnee zakat ana ci yan eh, denrée wala yan produit wala ci yan eh, mbir asnaaf yi ci façon yan la ñuy génnee zakat loolu taxu koo jóg nan lañ koy génne loo loo loolu tax ko jóg loolu loolu tax ko jóg non non bi nga xam ne ba muy wax ci njàpp euh, doon wax ngëneelu njàpp nan la ñuy jàppe taxu ko woon a jóg du tout waaw <laughs> nan la ñuy jàppe loolu taxul woon a jóg al imaam al xaafiz nawawi waaw ba muy wax ci fadlu al wudu ak yooyu ngëneel yi ci nekk waaw mais walillahi alhamdu wal minna gis nañ ko ci suñu jotaay bi ci suñu tom bi ñu génn bi ñuy gis xisaalul fitra ndax bokkoon na ci alwudu taxawoon nañ ci ci lu gàtt lool walillahi alhamdu wal minna zakat ji nag comme lañ waxoon boobale ba muy wax ci gëneelu njàpp nag fii itam c'est pareil mooy wax nan la ñuy eh, eh, zakatoo loolu taxu koo jóg waaye loolu walillahi alhamdu wal minna qad sabaqa an nara hadhihi al masail waaw moom romboon nañu gisoon ci siira bi li nga xamante ne nii mooy masala yii jëm ci wàllu zakat ah, nan la ñuy génnee zakat nan la ñuy nangam ak yooyu yépp masala yi ciy wërwërloo walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko ci siira bi te daggoon nañ ko mu ngi archive loo xam ne zakat kese waaw la zakat kese moom kese lay wax waaw raji'ahu ya fay tastafid wa man ahabba waaw insha allah léegi kon fii al imam mu euh, muy tàmbalee ba léegi ci kitaabul fadaa'il bi nekk nga xam ne waxoon nañ la ne moo gën a gudd ci bunt yi ma ko gis comme ni nga ko seetloo tamit comme ni nga ko gisee euh, mu nekk euh, wuduuxal qamari leer leeru weer mooy leer na nañ mu ne chapitre mu ne baabu buntu ta'kiidi feddali ko wujuubi zakat waruk zakat lan mooy zakat az-zakatu ci arab mooy an-numu mooy ak yokk waaw day day day tekki tamit li nga xamante ne mooy an-namaa mooy an-numu an-namaa ak yokk di tekki at-tuhra setal waaw waaw waaw moo tax qad aflaha man zakkaaha waaye waqad xaaba man dassaaha bakkan ay ka nga xam ne moo ko sellal teg ko ci lu koy may ngërëmu boroomam kooku texe na waaye ku def contraire bi kooku kutus na voilà kon zakat ci gàttal lool la mais nag ci charia buñ ko waxee mooy daan am som boo xam mbir moo xam ne moom lañuy génne la boroom bi diglee ci alalu ñi nga xamante ne ñoom ñoo am possibilité ñoo àgg am li nga xam ne moom lañ naan sëy mooy li nga xam ne jote nañ ko ci seen wàllu alal loo xam ne dañ koo war a joxe loo xam ne nag du ñoom ñooy décider ne bon man daal yaakaar naa sama mbay mii ak tamit ci lan lañ koy génne loolu lépp sari amoo ko définir waaw sama mbay mii daal bon baax na bu ñoree daal muy jël quelques gubi gubbi dugub après daal di joxe léegi man je suis clean je suis bon déedéet dañu ne la ban nga clean foo cleané way fii mu ne kan moo wax yow yow yow yow addayta ma alayka yow yow def nga li nga xamante ne moo la war non faut yaakaar ne affaire yi noonu lay demee ah ah non non non <laughs> bi moo ñu wax yooyu nan nga koy génne ak lan la ñaa génne loolu borom bi eh, bàyyilu ko kenn waaw ah, moom moo ko leeral ak yonentam alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy loolu nga xam ne moom nga xam ne mbir la moo xam ne borom bi moo ko farataal ci alalu nit ñi. ñu war koo génne jox ko ñi nga xamante ne ñooy way eh, ñi nga xam ne ñoom la borom bi tudd ne ñooñu ñooy ñi yelloo jël zakat waaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la nit ñi moom ñoo yelloo jël zakat waaw kay ci kaw loolu nag waaw wujubu zakat kon nag waaw loolu lu am am solo la da nekk da nekk zakat eh, tathir la day day laabal waaw laabal boobu mooy alal joojee borom bi daa def ne boo koy joxe ci lay laabe ndax ricc ricc yi nga xamante ne moom da ce am waaw ndax nit bon mook euh, def erreur ñoo ànd moo comme ni ko nekk bay saa saa waxe kullu bani aadama xata doomi aadama yëpp alayhi salatu wassalam sunu maam alayhi salatu wassalam ñoom euh, mooy euh, ay ñoo xam ne dañuy juum dañuy defee erreur waaye ci gën ci ñuy def erreur mooy ñi nga xam ne comme bu defee erreur ñu dellu ci seen borom kon nag kooku buy def di zakat day setal alalam waaye day yokku nga ne ma waaye waroon taxawoon nañ ci yow nan nga ma la wax an namaa u man li may génne joxe ko la yokkoo ah ah waxoon nañ la an allah borom bi xanaa yonent bay saa salaam moom borom bi waxul ne yurbi sadaqat ah Ah, moom mooy ki nga xam ne mooy yokk di di di fulandi li nga xam ne mooy sadaqaat waaw waaw borom bi mooy ki mooy moo koy fulandil kon loolu lu amaam solo la <laughs> eh, loolu kon ci gàttal zakat mooy loolu waaw loo xamante ne nii nit ki borom bi da koo farataal ci alalu ña nga xamante ne nii ñoom borom bi am na lum leen bàddil ci ay xeetu am am yoo xam ne tamit nee ci yii la ñuy génne zakat du lépp ku nekk loo yor rek ñu ne la ak ci génneel zakat ah yow am nga ay terrain yoo xam ne lépp sa kër la yaa ko moom aywa taxe déet loolu moom c'est les laykaar banu laykaar la waaye laysa hada min al islami fi shay voilà <laughs> waaw kon mu ngi noonu zakat boobu nag lay wax sinon zakat léeg-léeg ñu wax ko hmm? jublu ci euh, yi nga xam ne dañ koo sopp ak dépense yi nga xam ne moom ngay dépenser euh, sa njaboot ak yooyu ak àq yoo xam daal ci sa alal ak li des loolu lépp euh, loolu la quoi mais liñ la wax lii la ci wàllu sharia mooy da ngay joxe i'ta'u juz'in min an-nisaab hawli waaw ila faqirin wa nahwihi ghayri haashimiyin wala mutallibi <laughs> loolu moom la al imaam al-haafid Hajar doon wax te loolu mooy liy dëgg ah voilà Euh, mooy jox benn wàll ci nisaab boo xam ne day am at waaye loolu tamit du du du du produit yëpp mooy am mooy mooy soxla at fii mu ne xam nga ne mbay mi soxlawul at mbay mi wa wa aatu haqqahu yawma hasaadi la borom joxe leen xaqam te mooy zakat bi nga xam ne moom laa ci farataal ngeen war koo génne jox ko euh, euh, lil mustahiqin mi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo loolu muy fuqaraa u yeeg ñoom limoon ci suuratul tawba ba loolu ñooñu par exemple loolu doo xaar fan xat fa ban at waaw voilà lii mooy en général yi nga xam ne dañuy laalat waaw booboo delloo ca archive ci wàllu zakat di ko gis foofu le waaw jox ko koo xam ne ku ñàkk la ak ki dugg ci lu ñàkk innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum ñoom ñëpp muy ñi nga xam ne ñoom lañuy jox zakat waaw il faut nag kañ koy jox euh, même lu ñàkk-ñàkk bu mbokk hashimi waaw waaw ñoom ahlu Shafi'i yi ñoo ci boole ne moom Banu Mutalib ci lañu voilà muy cousin wu Hashim yoo yële euh, nga xam ne moom euh, euh, daa masa ànd ak ñoom gisoon nañ hadith Seydina Usman Jubayr ibn Mut'im àndoon Seydina Usman mu ne ah gis naa da nga jox waa Banu nu mu tudd waaw loo xamante ne te ñun ak waa Banu Muttalib daanaka benn lañ parce que seen maam yi ñoom ñëpp ay cousin lañu moo tax waaw cousin Hashim lañu léegi seen maam ñoom lu ah ñuy laaj lu tax yeneen saa saa laaj wax leen ne leen moom ñoom ñoom ak waa Muttalib Banu Muttalib eh, ci jaahiliya ak ci islam benn lañ ma sa doon voilà kon il faut pas ki nga xamante ne en tout cas Hashim yi moom ñëpp ci d'accord mais am nay wute ñoo xam ne dañ naan la bon bu dee nangam loolu du ah. loolu amul comme ni nga xam ne euh, Cheikh Seydi euh, Ahmad At-Tidjânî radiyallahu anhu ci Jawahirul Maani mu ngi koy mu ngi mu ngi leeral masala boobu ñi nga xam ne dañuy jàpp naan comme que Hachimi moom euh, surtout Yonent saa salaam yeen fexe ba lenn ci fuqaha yoo xamante ne dañuy fexe naan ñoom man nañoo jël zakat ci condition tel tel tel muy dàq wax jooju ak yàqu bi nga xam ne moom la wax jooju yàqu ginnaaw bi Yonent bay saa saa waxee li tax. loolu yellul ñoom ñu koy jël ne lii min nawaha lii min awsaaxin naas waaw lii daa nekk li nga xamante ni takk takk tilim tilimu ne lii nii mooy zakat yi nga xam ne moom lañuy génne ci salte salte alalu nit ñi la hein eh, loolu yonent bari saa wax loolu ginnaaw bi nga xamante ne nii borom bi ci la wax ne euh, ne moom li mu euh, bëgg mooy seetal leen yéen waa ahlal bayt léegi nan nga mën a ñëwee ci ginnaaw euh, fexe ba ne ñii dañoo war a am nekk nañ loo xamante ne ñoom war nañoo mën a am ci zakat bi loolu loolu loolu c'est grave voilà voilà loolu mënu nekk mooy zakat c'est pas Euh, loo xamante ne nii pour ñoom la ndax ñoom borom bi moo leen ko moo moo moo ko dogale noonee waaw kon loolu il faut euh, ñu bañ ci ñu bañ ci ñu bàyyi ci xel bu baax koo tax euh, loolu ñu am loo xam ne dañ ko ci kii quoi <laughs> innama yuridu allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera waaw borom bi dëgg dëgg li mu bëgg yéen waa kër yonent bi alayhi salaam mooy dawal dawal mu wëlif leen sori leen lépp luy takk takk tilim tilim waaw yéen waa yonent bi alayhi salaam mu sellal leen laabal leen jéggi dayo sag laabal moo tax loolu euh, képp ku la ko wax juum na euh, wallahu taala alam léegi nag al imam fii eh, bon foog naa loolu doy la ñi sax a taxawal ni mooy mu ne baabu buntu ta'kiidi seddali kook buntu bii da koo samp wax nañ la pas wax la nu ñuy génnee zakat waaye seddali kook wuju bi waruk azaka ni mu nekke lu seddali ci alquran ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi waaye ginnaaw loolu bi mu la wanee liy wane ne dafa seddali ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko sàggane de waaw wa bayaani waaye di leeral fadliha <coughs> ngëneelu zakat moom ngëneel gi mu am ci sharia wa ma yataallaqu biha ak li nga xam ne moo lëkkaale ak moom kon lii la imaam tudde li nga xamante ne nii mooy bunt bi bunt bi nag al imaam neuf xadiis la ci indi dina def comme ni mu defoon ah non loolu ak seeguñ ci ci xadiis yi nañ jël mooy day dellu li mu waxoon ca njàlbeenu bunt ba ne wa usaddiru te ne dina al abwaab min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat ne dinaa tàmbalee bunt yi may indi ci lenn ci alquran bu màgg bi te tedd ci aay yoo xam ne yu tedd la léegi loolee moom lay delluwaat nii nag xam nga lool gëj nañ koo gis imaam gëj naa ñëw di indi ci bunt kanamu bunt yi li nga xamante ne mooy ay xadiis ay ay xanaa ci fadlul jumaa voilà fadlul jumaa ak yooyu indi woon na ko walillahi alhamdu wal minna waaye tamit al qiyaamul layli wa minal layli yooyu mu indi woon fatahajjat bihi naafilatan laka muy chapitre bi soriwul noonu mais mooy yu bari ci chapitre yi yomboon moom euh, doon na xaw a dindi règle bi waaye loolu nekkul lu l'exception qui confirme la règle léegi al imam kon mu ñëw nag du dugg nag ci aaya yi nga xam ne moom la tànn ci alquran ngir wane dale ko li nga xamante ne mooy zakatu ak waram mu ne qaala allahu taala wa aqimu lsalata wa atu zaka mu ne boroom bi nga xamante ne nii moo kawite yéegut te jomb te sori lépp loo xamante ne mooy ñi nga xamante ne saa xamul dara yi ñi nga xam ne xamuñu dara di ko jéema taqal moom boroom bi tabaraka wa taala di nee na <coughs> muy suuratul baqara aya quarante-deux boroom bi ne ah, wa aqimu salaa wa atu zaka mu ne borom boobu nee na wa aqimu salaa taxawal leen julli waaw wa aatu zaka ngeen joxe li nga xam ne mooy zaka wax nañ mooy lan waaw muy zakat waaw zakat nag du aumône ah, du da ngay ñëw yow daal boo amee alal liñ waxoon au lieu nga tënku ci li ko yonent ba suñu borom leerale ak ni ko yonent ba yonentam alay saa saam jàllale gin koo leeral yow nga ñëw jàpp ne sa alal daal yow boo génnee yow mi nga xam ne war ngaa joxe zakat saa boo xëyee daal xale yi walla meer yi yalwaan wala silmaxa yi yalwaan fii walla way laago yi yalwaan fee nga sarax leen wala benn waay bi ngay sarax walla addi yëpp sëriñ boo ko joxee pour yow loolu génne loolu dara lu ci zakat la nga def loolu benn amut lenn loo xamante ni teggal na la tarfatal ay ni li nga war a joxe ta tus ci yooyu du ci du waaw loolu moom daa war a leer <laughs> loolu leeraloon nañ ko bu baax <laughs> c'est pas man moom li may joxe ci ay tabarruat daanaka moom loolu ëpp na sax zakat bi nooroon a joxe après waaw loolu ëpp na. waaye loolu ëpp na li nga xamante ne moom laa waroon a joxe waaw mooy loolu ëpp na u a u u i voilà a u i euh, kon loolu du dara loolu du dara kon euh, loolu lu ama am solo la kon euh, mu ne kon borom bi loolu wax nañ ci sànq li nga xamante ne nii Euh, euh, loolu mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la def diggante salaa ak zakat nga xam ne moo tax al siddiq na woon inna innaha la qarinatuha fi kitaabillah zakat abdullah moom la borom bi daal di lëkkale ak li nga xamante ne mooy julli ci téereb yàlla bi comme li nga xam ne noonu lañ koy gise ci xadiisu euh, mille deux cent dix bi bu seyna wa mawlana Abu Hurayra bi Seydina Abu Bakar doon ko Seydina Umar radiyallahu anhu al-jami' léegi kon loolu baax na mu ne wa qaala ta'ala <coughs> lii lan mooy léegi lan mooy le kaalem ñu ne la lii day wane borom bi dina ne al amru al mutlaq yaqtadi al wujub sharia bu digalee digal gu ñu joyal lool day wane ne lool farata la hatta ila sarafahu saarif an al wujubi ila al nadbi aw al istihbab ba lu dul loo ba loo xam ne day ñëw di ñu wan ne ah la mu waxoon fee mu mel ni faratakat am na lu koy teggi te loolu nag amul ci zakat bal yonent bi alayhi salaatu salaam da ko def farata di yónni ay ummaal ñoo xam ne moo leen di yi moo leen di chargé ñu dem di wër di dajale zakat yi voilà kon loolu te loolu yëpp day wane ne kon lool ak li nga xam ne alquran yëpp liñ koy wax di lëkkaale di diige googu wa aqimu salaa taxawal leen julli te julli jooju mooy ci eh, mooy julli farata yi waaye wa aatu zaka ngeen joxe li nga xam ne mooy zaka waaye du n'importe quel eh, ndax léeg-léeg li ngay génn dañ koy tudde zaka parce que waxoon nañ la li ngay génn ci alal tuhratun lil mal la zakat waaye yeneen yi ngay def wala sarax yi ngay def ak tabarruat yi ngay def dem ci jàkka ji ñu soxla ndimbal borom bi may na la même lu mu xeeb xeeb bu ko lu mu néew néew bu ko xeeb sa un centime wala un franc bu ko xeeb wala ñetti dërëm yi bu ko xeeb naan ah lii nag tuuti na de rubba ñetti dërëm yoo xam ne ñoo gën milliard voilà biir mi mooy ci yéene bi ndax innamal a'malu binniya waaw jëf yëpp ci yéene yi la daal di aju amaana sa milliard boobu nga jàpp ne ah diw lii moom lii moom am naa kersa génn ko fi ku la wax génneel rek. yow borom bi lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluha taqwa minkum voilà borom bi waxoon nañu ca ajja ca loj gëléem yaak ya nga xam ne yiñ koy rendil nusuk yi ñuy def tabaski yeeg yooyu yëpp borom bi nee na lan yanaala allaha luhumuha borom bi yàpp yu duuf ya ca suuratul hajj waaw bàyyi ma yu du euh, ndawal yu ya wala xar yu duuf ya wala gëléem ya wala nag ya loolu du mooy jote yàlla ak deretam ju bari wóo waaye rëy ji mu rëy yoo xarum baay diw ma comme nag wu ndaw nangam ak nangam wu ren moom yoo xaru ministre nangam la ñoom diw teg waaw guy ko muy bajant muy bajant loolu lée bu dee ne looloo ko taxoon a jóg nit ñi wax loolu kooku moom kuttusu na moom waaw mooy loolu dina am ndawal nag waaw <laughs> bu ko bu ko côtelette mën a lekk waaye na ko leer ne loolu la ci am waaw te bu nelawee fàtte ko bu reesee mu mu jeex waaw waaye du ci am yàlla ndax loolu jotewul yàlla waaw lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluha taq yanaaluhu taqwa minkum liy jote seen borom mooy jëm yàlla gi leen poussé waaw teet yàlla gi ngeen di teet ci bay topp ay ndigalam di sori ay tereem tax mu digle ngeen def euh, euh, euh, loj gëléem yi ci nusuki ci manasiki fii ci makka wala ci addina bi yëpp ci tabaski yooyu noonu wala yim digle nga koy def moo xam xatta tudd doom loolu lay jote borom bi du xar muruy rëy ñaari nag lañ ko kii wala voilà gars yi di ko tudd une première il a bien cravaché ay way ajaa diw ay waay waay waay tuutal na euh, wu jëm yéeg nangam ak doomam ji cay way ngénte gu gu riis ñoom <laughs> ni ko faam yi di waxe ndaw ñeente gur gis kenn faam yi waaw hein bi ñeente gur gis walla iyaazu billaah loolu la yëfi pour kërëf la yoo xam ne jariñu dére walla iyaazu billaah lu dul yàq xaalis ak mere say mbokk ak tamit ñu lay jëw ndax loo def def def am na ñoo xam ne moom dinañ la jëw wallahu taala alam léegi kon mooy loolu du jote lay jote yàlla mooy teet ga ngay teet yàlla la la puus moteeru la la yëngal ba nga def loolee mooy lan waa léegi bu dee ngëm yàlla la ragal yàlla wa sàmm ay sàmmonteg ay digalam sori ay terrain waaw kay loolu mooy jot yàlla waaw waaye nag bu dee moteur ba la la yëngal mooy riyaa mooy ngistal mooy suma déggtal ah mooy xubbul jaa bëgg euh, daraja bëgg ñu fonk la ñu yëgati la loo xam ne du daraay yàlla ah bu boobaa nag ah, boo demee ci ñoom ñu fay la bu dee am nañu fay wal iyaazu billah kon lii lëkkaaleem mu ngi noonu borom bee digle ñu taxawal julli joxe zakat mu feddali ko di ko wax ci alquraan nii mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na wa ma umiru illa liya'budu allaha muxlisina lahu ddiina xunafaa wa yuqimu ssalaa wa yuqiimu as-salaata wa yu'tu az-zakaata wa dhaalika diinul qayyima suuratul bayyina aaya cinq mu ne beneen ñaareelu xadis buy wane feddali koog li nga xam ne mooy waru sakaatu mu ne wa qaala ba léegi wax na ta'aala boroom li nga xam ne kawe na amma yaqulu ah, jombale na jombu na ak li nga xamante ne ëppante na ak li nga xam ne moom lañu ñu xamul di wax ci xaqam mu ne wama umiru te jaam yi kat kenn digalu leen mu tëg ginne illaa lu dul ñu jaamu borom bi tabaraka wa taala muxlisiina ñu sellal ko lahu ko addiina mooy gis nga ni jaamu yàlla gi ñu sellal ko fu ngir yàlla waaw mooy yiñ doon a sànq ñoom riyaa oo ñoom sumaatoo xubbul jaah ak bëgg siiw yooyu yépp ak nit ñi di la joxoñ naan fulaanun rijalun fulaanun alimun qad ala wala saxiyun ah, asxa naas <laughs> asxaq bani qawmi waaw naan diw moo gën a tabe ci ay mbokkam waaw mbokkam yépp maasam yépp moo cay moo cay góor loxo ca poos waaw nangam ak nangam ngay ngay tracer chèque yi rek di signer chèque yi rek waaw fooroo bu ñu lay gërëm te li yàlla farataal lu ndaw defoo ko wal iyaadu billah ah kon na ngeen ko sellalal yàlla mooy yéenee ngoog voilà <laughs> waaw yéene innamal a'maalu binniyya wax nañ ko sànq rasulu rabbil alamin hadis numéro un ci bi waaw kon sellalal ko lahu ñeel ko addiin waaw ñi nga xam ne mooy ñii mu leen sant xunafa waaw ngeen nekk ñoo xamante ne nii dangeen ngeen di jéng lépp jëm ci seen boroom na seen boroom tax moo leen di yëkkati moo leen di tegloo moo leen di dalloo wa yuqimu salaa sori lépp luy shirk tamit waaw ndax lool shirkul di def riyaa ak yooyu loolu daa nekk shirkul asghar waaw ashirkul asghar mooy li nga xam ne mooy bokkaale gu ndaw ndax loo xam ne pour yàlla la woon nga koy def ngir nit ndax fu ndax ngir fulaan wa loolu problème la voilà ngir masata wala ma demba ah, wala ma ma ma xujja ah, wala ñooñu loolu fiihi fiihi ma fiihi minal eh, ashya al garab voilà nekk na yoo xam ne yu garab hunafa wa yuqimu salaa léegi parce que loolu mooy liban mooy il faut sa baax waaw moo tax xunafa bii waaw allah wéetal yàlla xeetu bokkaale yépp nañ ci sori de waaw lahu diin amul bo yàlla ak diw déedéet déedéet yàlla kese baaga ba waaw gina fiir ñépp man amila amalan ashraka bihi ghayri taraktuhu wa shirka waaw borom bi ana aghnal shuraka an shirk maa gina doyloo képp kuñ may bokkaale ci bokkaale associé borom bi du associé ak mbiram yooyu de kenn waaw lu qarib wala euh, malakun nabiyun mursal wala euh, malakun euh, muqarrab déedéet waaw bu du yonent bu jege du malaaka bu jege du yonent bu mu yónni déedéet borom bi mooy borom waaw nit fu man di tollu ak lu mën a kawe kawe kawe li gën a lu mën a ci kanamu boromam mooy nekk jaamam waaw ku la gën a incarné nekk jaamu yàlla moo la tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy wa ana awwalul muslimin mooy premier ku wommatul yàlla waaw déclaré te du wax kese ginnaaw bi nga xamante ne noonu la ko borom bi masa melale mu nekk jaam numéro un di gën a njëkk wommatu ci ndigalu yàlla yi ci mbindeefu yàlla yi kon nag muxlisiina lahu diin xunafaa wa yuqiimu salaa ginnaaw yooyu rek nga xam ne mbiru xol la mu ñëw nag bi nga xamante ne nag mbiri jëf mu tudd nag wa yuqiimu salaa waaw waaw ñu taxawal li nga xamante ne mooy julli waaw kenn du toog naan bon julli moom affaire mooy xalaat ko rek yow yow melal ni yaa ngi julli rek c'est bon déedéet yaay jóg laa wax di rakkaate rukkoo nga naan la di di di allahu akbar kab takbira ko rukkoo di sëgg ko siggi ba fekk yaa ngi am ba amul ngànt bu la ko té ah am na lu ma fàtte woon walillahi alhamdu wal bi ñuy jeexal ci chapitre bi weesu mooy bi ñuy wax ci wàllu euh, albarajim wa ghaslul barajim ñu naan ah, euh, <laughs> affaire ma ko dégg ma ne mais léeg-léeg daal am na yu yéeme quoi mooy est ñu ngi naan euh, man xaw ma euh, man moom xaw ma fan foo xam ne ñoom dañ euh, temps yooyu dañ doon soli gant mais bañ a soli gant <laughs> ah, loolu war xaw après naa ni mais lii sax xaw ma nan la ma mën a dale mooy bon mais Allahu taala alam mooy <laughs> yonent bi alayhi salaam ah dama lii rek sama xel dem voilà bala mu bërëb keroog bi Mawlana ibn Umar radiyallahu anhu di wax ci wàllu aji bi nga xamante ne mooy lan la aji aji aji aji aji lan lay sol waaw dane benn waaye daa ñëw taxaw am na ci yenn riwaay yu ne fekk leen saa saa Medina lañ nekk ci minbar bi am benn waaye laaj ko ne ko yaa rasuulallah maa yalbasul al waaye yeneen tubaab yi saa kii armal lu muy sol waaw ngir aj wala umra. yeneen saa sam di ko wax naan ko laa yalbasul naan ko bu mu sol li nga xamante ne mooy asarawiil ah yooyu mais ca ca ca ca ca daaw man kay xaw ma loolu sax nan la ma nan <laughs> la ma dale waaw naan ko bu mu sol al xumus waaw laa talbasu yenn laa talbas waaw bu mu sol nit bu mu sol li nga xam ne laa talbasul xamis bu mu sol al xamis mooy loo xam ne yëre yi ñuy ñaw ak yooyu comme xamis xamis yi wala sarawilaat bu mu caa yi nga xam ne moom mooy yooyu mooy ci nga xam dañ koy sol mu wàcc waaye sarawilaat mooy sirwal hmm? takk ci ndigg jëm ci suuf wala al amaa'ima waaye it bu mu def ci boppam dara ay kaalaaki yu mel noonu wala al mooy yére yooyu nga xam ne dañuy comme yére marocain yooyu comme jàllaabe marocain <laughs> di am liñ naan capuche euh, ci yeneen yére yi nga xamante ne nii mooy dañuy jàllaabe yoo xam ne day amaale euh, mooy mbaxana mooy loo ma ko tudde mooy loo xam ne da koy teg ka ci sa kaw mooy day nekk sa doq bala neexee nga yëkkati ko muur ko sa bopp ah comme li euh, yoo gisee jàllaabe marocain yi Euh, waaye capuche yi nga xamante ne yére yi gaay di sol euh, ci yëpp fànn naa <laughs> euh, daal di bi teg sa bopp ah yooyu mu ne loolu bu mu ko sol ila an yakuna ahadan ahadun laysat lahu naalaan wal yalbasul xuffayn waaye fi ñu soxla woon mooy bi nga xamante ne nii bi mu naan moom yonent bi alayhi salaam mu ne ndaw si wala tantaqibil mar'atu mooy ndaw si bu mu def niqaab mooy bu mu muur li nga xam ne mooy xar kanamam eh? al muhrima ki nga xam dafa armal wala talbasil quffazayni te mu mu sol ñaari ga <laughs> waaw quffaz quffaz mais mooy ga je ne sais pas comment la ma lool manoon dal ba ma naan loolu man man xaw ma fenn foo xam ne dañ doon soli ga te loolu du jigéen ñi kese ko doon sol c'est ñoom comme que dañoo jëli ñoo dañ leen a laaj jéggi dayo ci euh, muur seeni awra xatta foofu nag ñu ne leen waaye lool nag boo leen ko def foofu ci armal bi kon loolu euh, mooy loo xamante ne bañ dañ doon soli kay mais malgré ça de toute façon ñun xam nañ ci dara même booy soli gants est-ce que ça veut dire que yow parce que euh, xufu bu dee tànk yi ay xufu la ay ay ay ay ay sànke ay kawas ay yooyu jawaarib yi waaye bu dee loxo mooy la ñu say sol mooy xufaasay ni voilà mooy li nga xamante ne nii euh, mooy Euh, euh, nga xam ne mooy gaa yi te gaa yooyu euh, mooy ñoom dañ ko doon sol waaw loolu benn erreur la boo xam ne xaw ma naka la ma dalee léegi buñ ñëwaatee kon fi nga xamante ne <laughs> foofu lañ yemoon dañ doon soli gaa kay moo la yooyu bu leen solay gaa ndaw si bu solay gaa te loolu tekkiwul ne ndaw si rek kay soli gaa non góor ñi dañ doon sol gaa tamit waaw waaye loo sol sol gaa day ñaq da ngay gis mu ñaq surtout jamono bu dee réew yu tàng yi ñun xam nañ ci dara boo Sénégal xam nga Europe gi day sedd guy waaw waaw ay moins deux di neige ak yooyu nga sol gant mu dimbali la lool wala euh, kana mbokki Canada ay moins quinze ak moins trente xaw ma <laughs> yooyu moom xaw sax nu ma koy imaginer ñoom al imam al xaafis keroog maan al xaafis na xajar no al imam al xaafis na Rajab voilà al maliki Seydi Ismaïl <laughs> hafizahullah <laughs> alkanadiyu waaw rahmatullah alayhi uh, wa ayyadahu léegi mooy kon mooy loolu bu dee ñoom day sedd voilà boobu man nga bañ a kii léeg sax ñoom gaayu ñi gën a sedd ñoom ci réew yu sedd yi ñoom in ñoom Canada yooyu dañ ciy def gaa yoo xam ne bokkul ak suñu façon gaa yi nga xam ne moom lañ miin Europe ji en tout cas France waaw France du dëkk yu sedd yooyu bokkul ci <laughs> sedd yu tar yooyu ñoom moom boo solee seeni gaa da ngay jekki boo ki jëndee ci dem ñu ne la yi moom yu canadien xaw ma nangam nangam waaw da nga koy sol mooy di sa loxo bi commencé ñaq de <laughs> ci hiver bi tellement c'est bien fait c'est bien pour protéger nit waaye mooy en général xoolal même loolu bu yàggee ngay sol gaa ah, mooy day ñaq te tamit mooy yooyu ay takk takk du ci nag mais loolu kon ñoom dañ doon soli gaa voilà loolu wallahu taala alam kon nag mu ne wa kon ci wàllu jëf yi wa yuqimu salaa ñu taxawal julli kon wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu diina hunafa wa yuqimu salaa wa yutu zakaa wa dhalika diinul qayyima voilà mu ne kon ñu taxawal julli ci wàllu jëf wa yutu zakaa jëf ji nga xam ne seen digganteeg seen a nañu ko sellal waay muy relation boobu si ñoom seen digganteeg seen borom muy salaa waaye wa yuutu zaka ñuy joxe nag zaka ci seen wàllu alal li nga xamante ne nii mooy eh, li leen ci borom bi daal di teg ñu daal di koy joxe kon lii di wane ba léegi takiidu wujubi zaka feddali ko joxe zaka mu ne wa zalika loolu diinul qayyima mooy tëralin mooy doxalin soobu win eh, wi nga xam ne moo jub xocc jëm te jóge ci boroom bi tabaraka wa taala al imam kon aaya suratul bayna aaya cinq mu teg ci beneen euh, mu ñetteelu aaya boo xam ne ba léegi di wane euh, li nga xam ne mooy feddali ko waruk zakat waaw wa bayaani fadliha wa ma yata'allaqu biha léegi ngëneel yooyu parce que bu borom bi day digle waxuñu euh, ngëneel yi ci lu leer waaye rien que borom bi digle nañu def leen loolu doy na ngëneel waaw parce que innama yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra waaw borom bi soppul ci yéen li mu sopp ci yéen dëgg dëgg mooy euh, mooy mooy ak yomb yomb waaye nekkul ay jafe-jafe te xam nañ ne lépp lu mu ñu digal ne def leen suñu njariñ la waaw lu ñuy jegeñeel moom boppam te loolu mooy li am solo kon loolu man ci biir aay yooyu digal gi mën nañ cee jële kene bim ni yan kene ngëneel yaa nga ca biir ndax borom bi lépp lu mu digal jaam ne ko defal ngëneel kese la waaw ta ah, borom bi euh, moo ñu gën sopp suñu bopp waaw waaw <laughs> waaw waaw te moo ñu gën yërëm suñu bopp kon nag bu ñu nee def leen lii yemul rek ci def leen waaye bu def ko amru hatmin wa ijab digal boo xam ne da koo farataal ne dee leen ko def ngeen sax ci loolu wane na ngëneel ga gu réyërëy kon nag mu teg ci aay bu mujj mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha suratu tawba mu ne boroom bi tabaaraka wa taala nee na xuz yonent bi alayhi salaam jëlal min amwaalihim ci seen alal yi ñoom jaam yi sadaqatan waaw bokk na ci turu zakat yi sadaqa tekkiwul benn euh, sarax waaw mais pa bi nga xam ne bu ma neexee def waaw comme bi ñu waxoon sànq ma génnee ci buntu jàmm gën gii daal euh, bu ma saraxee ñu may gis te taliba ñuy yalwaan rek man moom daanaka saay affaire baax na du ma génne dara dafa fi dara laa wax mu léegi nag loolu nag nekk farataam liy wane ne lii nii di feddali ak nekk ak wujubam ak waram suñu boroom ne jaam yi def leen waaye ne yonent bi saa saam yow taxawal ci collecté ko waaw <laughs> ne ko yow taxawal ci collecté la za zakat xool jëlal waaw dajale zakat yi yow taxaw ci alayhi salaatu wassalaam moom mu fii nga xam ne moo fii toogal borom bi tabaraka wa mooy xalifa bi yàlla bu dina màgg alal itlaaqi ci mbooleem jamono yi waaw mu ne ko yow alayhi salaatu wasalaam taxawa jëlal min amwaalihim ci seen alal yi mooy da nga xam ne ñoom la yàlla mayay alal yu xam ne euh, zakat war na ca bien sûr mais tekkiwul parce que nit ku nekk si yëri ci boppam alal la waaw kenn waxu ah yow borom bi kat nee na woon nañu jël kon yow lan nga yor ana sa alal am nga yére ñoo ne waaw ah maa ngi sol ko mu ne waaw kay indil summil nga joxe parce que borom bee waxoon ñu jël ci wala am nga yeneen ubbil ci sa baye wala sa armoire li nga xamante ni nii mooy euh, euh, mooy euh, li nga xam ne mooy ci yére yi comme ça ñu joxe zakat yow parce que borom bee noonu ko déet est-ce que est que matal na ko woon leçon yi ak est-ce que bokk na ci alal yi ñuy joxe zakat loolu lépp la ñu war a seet kon euh, xuus jëlal min amwalihim loolu nag yonent may saab-saab moom la ko boroom bi wax waaye képp koo xam ne moo taxaw place am ci xilaafa yi nga xam ne xalifa yi wala ñi nga xamante ne ñooy réew moo xam ne dañuy doxal sharia ñooñu ñoo ciy taxaw l'administration al waliyul am ki nga xamante ne mooy njiit bi moo xam ñu koy ar rais wala al al al malik wala yooyu moo ciy taxaw moo ciy taxaw googu nag man na nekk ay service am la koy délégué man na nekk moom ci boppam mu ne lii moom daa am solo boo xam ne man maay jiite commission boobu ndax boroom bi xuus googu ndaw teraanga wala mu créer benn ministère des zakat et des awqaf voilà ñoom ñu ciy taxaw yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu am am solo la xuus kon jëlal minam waalim ci seen alal yi sadaqatan li nga xam ne mooy ab zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha waaw nga leen ciy sellal borom bi di leen sellal jaara ko ci yow jël gi ngay keen koy jël waaw waxoon nañ la al azakatu mooy daa bokk day laabal non day laabal saalal mais da lay laabal yow ñaaw tiif yu bari day deñ ci yow ba pare day war waral borom bi sopp la ngënil yango tutahhiruhum baabu ta'kiidi wujuubi salaa no wa zaka wa bayaani fadliha ngëneela moom sadaqatan tutahhiruhum yow la ngay joxe da lay laabal laabal sa alal waaw ay ay mbuxum du ci ne waaw bu doonu ordinateur la ñu ne la mbir mi mooy virus yëpp lay écraser ba pare sori la virus yi virus yi mu fi fekk da leen di écraser te anti mooy virus balaa ñëw moom da koy da koy da koy de loin daal di koy fekk fam ne daal di koy éliminer laata muy agsi ci ordinateur bi voilà tutahhiruhum wala ñu leen di laabal wa tuzakkihim di leen tazkiya di leen fóot bañ set wecc bihaa di ko jaare ci alal joon ñuy joxe allahu akbar waaw kon loolu suuratu tawba aaya cent trois imaam nag aaya yi la indi ngir dëgëral lii gis nañ li nga xam ne noonu la leere eh, di wane wujubu zaka ak feddali koom waaye ngënee li ne léegi nag incha allah fii moom ngi fi indi lii mooy ci wàllu aaya yi léegi nag bii di allah ñu dugg ci wàllu ahadis yi mooy hadis yi wax nañ la imam neuf hadis la fi indi commencé ko hadis mille deux cent six jeexale ko hadis bi nga xam ne moo ci gën a gudd ci bunt bi te moom lay tëje mooy hadisu mille deux cent quatorze ah fay compter mille deux cent six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze voilà neuf neuf hadith mais ci neuf hadith yooyu am na yoo xam ne gisoon nañ leen hmm? waaw am na yoo xamante ne ma wax la ko un deux trois quatre cinq hadith gisoon nañ ko ci waaw mooy kon ñun quatre hadith vraiment la ñuy taxaw mais neuf yi. romboon non euh, kii cinq yi romboon nañ loolu nag insha allah bii di ñëw ñu dugg ci ba nga xam ne mooy bu njëkk ci bi nga xam ne moom lay indi te boobu it romboon na insha allahu taala kon bii di ñëw ñu dugg ci hadith yi wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina